لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه qawli subhanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim subhanaka laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka anta al-jawaadul kariim bismillahi irrahmani irrahim wa idaa qiila lahum laa tufsiduu fi l ardi qaaluu إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ñoo ngi nuyu ñëpp te ziar ñëpp di baalu ak ñëpp ñaan yàlla yàlla yàlla nangul suñuy jaamu yàlla mu bari mu néew yàlla nañu yàlla jéggal suñu ñaawteef te ñi nga xamante ni xamuñ suñu biir tey jëf-jëf yoo xamante ni mën nañ ci dëgg mbugal ñëpp yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal leen te yàlla gindi ñu gindi leen gindi jullit yëpp santat nañ yàlla bu baax a baax a baax sax di ko sant sax di ko santaat ba faw di yeesalaat sunu ngëm ci moom di yeesalaat sunu nangu ne Seydina Muhammad yàllaa ko yónni ak alquraanam ju sell ju wér ju dëgg ji nga xamante ni kenn mënu ci changer xaraf di sant yàlla ci lépp loo xamante ni rek sama borom moom ñu koy defal ci ay xéewal ñu xam ko am ñax ñàkk koo xam mu defal ñu ko wala mu defal ko suñuy maam ba ca maam aadama wala mu defal ñu ko wala mu defal ñu ko suñuy sët ba ca kër mu ciy ñëw fa tabaarakallaahu yàlla dafa wax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam ne leen waaye ba mu ko waxee comme fii mooy aalamul asbaab le monde de la causalité lu am rek ci lu baax ak i teraanga dafay am ay cause dafay am ñu koy waral yàlla ba mu ñu waxee ne ñuy gën gi xeet daf daf ca teg ne dañuy digle lu baax di tere lu bon tey sax ci ngëm yàlla mu mel ni kon ñett yooyu mooy ñetti keneen yi nga xamante ni moom moo téye sunu supériorité euh, morale ci kaw peuple yi njëkk ak peuple yi mujj kon fekk ñoo ngi ci yooyu ñu ñoo gën ci xeet kon il faut jamono bu nekk yàlla di def ci yërmandeem am ñoo xamante ni dañuy digle lu baax te tere lu bon tey sax ci ngëm yàlla digle lu baax nag ak tere lu bon yomb na yombul parce que lu baax ñëpp xam nañ lu bon ñëpp xam nañ ko ngëm tamit xam nañ mooy lan waaye léeg-léeg dafay am ay yoo xamante ni day niroog yu baax te fekk jegew te léegi nag dañ ci boole ay technique ak ay façon yoo xamante ni su la yàlla dimbaliwul rek di nga yaakaar ni ci lu baax nga nekk da yaakaar ni euh, yaa ngi ci yoon ndax nañ koy organiser nañ koy lijjantee nañuy fexe ba wut sax ci ñiy far ci lu baax mooy nitu diine yi ak nitu alquran yi dinañ fexe ba wut ci ñoom ñoo xamante ni dañuy dañuy seen jubadi yooyu ak seen mbon yooyu bokk ko ak ñoom ñu jaxasoo ak ñoom di togandoog ñoom jotaay ba ñu bëri dañuy wax ne ah diw de moom lañ fa gis seen diw wala oustaz diw wala borom xam-xam diw de gis naa ko sax ci jotaay ba moo ko moom dañoo bokk émission ba kon émission boobu mënul bon fekk ni yow la ca biir ak la ca laxasu euh, yàlla rek ko xam soo demee suratul kahfi bala maa ñëw ci aay bi ma ubbee waxtaan wi suratul baqara sama borom dafa wax yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa ne ko hal nunabbi'ukum bil axsarina amalan yow Seydina Muhammad bëgg nga ñu wax la ñu xamal la ñu xibaare la ñu yëgal la ñi nga xamante ni ñoo gën a perte ñi nga xamante ni ñoo gën a perte te kuy def commerce war ngaa war a xam cause yi nga xamante ni moo lay perplo condition yi nga xamante ni moo lay perplo war nga ko xam ngir nga watt ko ñu nit dañoo bëgg jege yàlla juboo ak moom sopp ko topp ko ngir su ëllëgee ñu dëkk aljanna ak Seydina Muhammad kon lépp lu ji tax ñu perte sunu jaayante boobu ak yàlla war nañ koo xam moo mel ni Seydina Muhammad dafa wax yàlla ne bëgg naa koo xam mu ne ko mooy ñi nga xamante ni alladina dolla sa'yuhum fil hayati dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا gis nga ci suuf rek yàlla daal di indi aaya boobu mu bëggalee ñeneen ñi nga xamante ne dañoo topp Seydina Muhammad am ngëm di def lu baax mu ne inna alladina amanu wa amilu salihaati kaanat lahum jannatu lfirdawsi nuzula xaalidina fiha la yabguna anha xiwala qul law kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jinaa bimislihi madada qul innama ana basharun mislukum yuuxaa ilaya annama ilaahukum ilaahun waaxida فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف mooy ay yi mujj ci suratul kahf soo xoolee fii sax yonent nee na fukki ay yi njëkk ci suratul kahf soo ko mokkalee di ko jàng yàlla dina la musal ci ayu masiixu dajaal mooy l'antichrist te masiixu dajaal dina ñëw waaye nag am na ñoo xamante ni ñoo ko teewal fii ci suuf ñooñu mooy junj bii alquran lii la ñoom ñu ñoom ñooñu lay junj yàlla ne yonent bi moo wax la ñi gën a réer ñi gën a ñàkk ñi gën a perte mu ne ko waaw mu ne ko mooy ñi nga xamante ni seen façon seen yoon seen méthode ba ñu jël ci àdduna réer na wadd na parce que teguwul ci siratullahi teguwul ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te la ca gën leen woowee ñu ne la ñun parce que dañ ciy bëggal nit parce que dañ ciy dindi stress yu parce que dañ ciy dundal suñuy jaboot parce que yooyu mën lay wax di la lay di la wax naan la yóbbu naa ci sama yaay màkk def naa ci nangam def naa ci nangam pour ñoom fi ne nii pour ñoom ñoom ñoo gën a jub sax nitu yàlla yi ñoom ñoo leen gën tegu ci yoon dañuy jaamu yàlla ci li ñuy def ma bopp loolu nax sa bopp la musiba la <laughs> yàlla nee na ñoom mooy ñi nga xamante ni ulaa'ika alladina kafaru bi ayaati rabbihim ñi nga xamante ni dañoo weddi kéemaanu yàlla yi waaw bi ayaati rabbihim bi ayat quraan yi ci la ak ayat kawni yi waaw miracle yi nga xamante ni ci univers bi la ci asamaan ak suuf télé yi téléphone yi lépp luy miracle rek ci ayat yi la bokk waaye aaya alquran yi tamit ci la mooy jëfewuñu alquran topp ñu ko wa liqaa'ihi tamit gëm nañ ni ñoom duñ dajeeg yàlla dañoo weddi ne duñ dinañ yàlla bu dee ñun ñi duñu wax ni weddi nañu dajeeg yàlla déedéet gëm xam nañ ko gëm nañu dinañ daje yàlla mais dañuy wax ni yàlla ku bari yërmande la dina baax wala nit yàlla yaa ngi fii wala yàlla nee na fa habitat mu ne su ko defee seen jëf yi ñu yëpp ma réduire ko à zéro à néant ba dootul am benn valeur seen compteur jëf ju baax def naa ko zéro pourquoi parce que weddi nañ sama ay yi ba noppi nag daal nekk nag di fowee daje gi ñu war a dajee ak man yàlla nee na faral di fi mu lëw yoomal xiyaamati wazna mu ne yomal xel kenn du leen peesal parce que pour sa compteur am zéro kenn du la relever jaru ko parce que zéro la xam nga yàlla nee na ñoom ñëpp zaalika jazaa'uhum jahannam mu ne ñoom ñëpp jahannam lañ jëm ñu ne ko lu tax mu ne bi maa kafaru ci weddi gi ñu weddi waxoon na ko ci kaw wa taxadu ayati wa rusuli huzuwa ñu jël sama kaawteef yi mooy sama téere yi ak sama mbind yi waaye ak sama kaawteef yi ci jaww ji ak ci euh, diggante asamaan ak suuf ak yi ci biir yëpp ak ci biir géej géej ji ak sama yonent yi ñun ñëpp ñu jël leen def leen fawukaay waaw wa rusuli huzuwa wa rusuli huzuwa kii mooy daanaka mooy mooy këru waxtaan wii ma bëgg bokk ak mbokk taalibe yi waaw mooy fooye gi ñu fooye aaya alquraan yi ak fooye gi ñu fooye yonentu yàlla bi ak yonent yàlla yi ak ñi àndoon ak yonent yàlla yi ak ñi àndoon ak yonent yàlla bi yonent yàlla yi mooy yonent yi yonent yàlla bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw rawatina nag sunu saxaaba bu mag saxaabi jëlil bu mag bi waa ji waa ji sagal l'islam waa ju baax yu yiw nga xamante ni daanaka waxtaan yépp moo ko moom mooy Seydina Bilal ibnu Rabah waaw waaw ñi gën a fontoo mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ña àndoon ak moom waaw dañ ci gën a yàpp nag mooy Bilal ibnu Rabah te di ngeen xam li may bëgg a wax bu baax yaakaar naa xam ngeen bu baax laa tax ma ko wax waaw bi yàlla paree ci ñii nag yàlla daal ni waaw ma ngoog li ñii mooy ñu safaan ñi waaye am na ñoo xamante ni lu jamono yëngu-yëngu ñoom ñoo ngay sax ci lu baax mu ne ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla ba noppi def lu baax mu ne ñoom jannatul firdawsi la leen yàlla yóbbu te mu ne ñoom ñooñu soxlawu ñoo changé seen jannatul firdawsi ak dara waaw ci àdduna sax jublu ci yàlla ak nangul yàlla duñ ko jëndee ak dara ci àdduna du nekk alal du nekk jigéen du nekk puukare du nekk euh, benn faveur ci àdduna du leen jaral ñu wuutee ak yàlla du leen jaral ñu dem bañ a dem jàkka ja su leen du leen jaral ñu ñu ñu wax lu yàlla euh, waxul du leen jaral ñu changé firi pirinu piri pirinu alquran du leen jaral ñu araamal lu yàlla daganal wala ñu daganal yàlla araam araamal mooy ñooñu nga xamante ni laa yabguna anha hiwala abadan waaw yàlla sax buñ ko wëccoo kenn wax ma laak nag euh, aljanna waaw waaw sama borom nee euh, yow yonent bi sallallahu alayhi waxal ne suñ jëloon euh, géej yëpp ñu def ko muy daar ñu jël euh, garab yi ci kaw suuf yëpp def ko ay xalima di bind kàddu yàlla yi kawteefu yàlla yi mu ne euh, duñ ko mënoon bind mukk te kàddu kàddu yàlla yi di jeex mukk loolu du am mukk kenn mënta indi lu mel ni alquran kenn mënta indi li yàlla kenn mënta def li yàlla def mënuñoo mënuñu mënuñu mënuñoo indi lu mel ni yàlla indi ba yomal xiyaam man waxuma la sax euh, yàlla indi mais mbokk yi dama leen di jox toujours exemple yu simple simple simple lu mel ni deret rek deret deret rek <laughs> deret deret the blood deret kenn mënu ko créer waaw ah, loolu nag doy na sëkk rek waxuma la bind doomu aadama de waaye direct ruux mooy am ba tey jii amuñ ci ñoom ñëpp hmm? lu mel ni man yu xamuñu fan lay jóge fan la nekk xamuñ xamuñ nan lay créer xamuñu ko ba tey jii léegi nag nga bëgg a jublu ci alquran wala nga bëgg a jublu ci yeneen kawteef yàlla yi li jëntil ci sa bopp ba noppi bala ngaa dem feneen wa fii anfusikum afala tubsirun yàlla nag nee na yonent bi sallallahu waxal gaa yi ne leen man nit la bu niroo ak yéen waaye nag sama différence ak yéen mooy sama boroom daf may wax yi te man sama mission nekkul lu dul yéen ñépp ma wax leen ne leen sama borom ak seen borom mooy kenn mooy allahu jalla wa te yéen ñi nga xamante ni da ngeen yaakaar ni su ëllëgee di ngeen dajeeg seen borom am ngeen yaqiin ni di ngeen seen borom ku ci am pas-pas boobu fal yaamal amalan saalihan na nga def lu baax wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada te jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla bu ko bokkaale dara gis nga ca kaw fii ca kaw wax na ni an ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fii mu ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi gis nga yii yëpp dajeeg yàlla lay lay lay lay insulier moom lay wax nii ngir ëllëg daje bañu war a dajeeg suñu borom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon mbokk yi sama borom nee na ku gëm ni di nga dajeeg moom ëllëg na def lu baax waaye lu danger wax naa leen ko sànq moom laa ubbee ci suratul baqara aaya dix di nga dégg sama borom foofu mu ñuy jàngal ne am na ci ñu bari ci jaam yi li leen gën a alal mooy jàpp gi jàpp ni ñoom dañuy def lu baax mu mel ni dafay niroog la la nekk suratul kahf wa ida qila lahum laa tufsidu fi l ard suñ leen waxee ne leen bu leen yàq ci kaw suuf qaalu dañuy wax ñoom ñëpp qaalu dañuy waxandoo ñoom ñëpp innama naxnu muslixuun waxul ne naxnu muslixuun de da rek innama naxnu te innama ñëpp xam xam na ni lil xasr la c'est-à-dire que ñun àdduna du def ñu fi dara dara dara dara lu dul lu baax la ilaha yàlla nee na déedéet alaa innahum humul mufsidun walakin la yashurun waaw su ko nekkoon rek mu ne innahum mufsidun waaye dana innahum humul mufsidun waaye euh, li fi am tey dëgg innahum loolu kenn mënu koo dindi ñoom te balañ koo xam ëllëg yow ma xiyam humul mufsidun ay yàqkat lañ walakin li ci gën a garaaw laa yashuruna duñ ko yëg mooy aaya bu njëkk ba alladina dalla saayuhum fil xayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna ñoom dañoo réer dañoo wadd dañoo xalagu waaye jàpp nañ ni fi ñu ni ñoo ñëpp ñoo raw ñëpp ñoo mën wax ñoom lay waxal ci kon mbokk yi dañoo bëggoon waxtaan wi ñu ñu ñu ñu laytaaye ko alquraanu karim mi nga xamante ne mooy gën gi xam-xam gën gi wax mooy wax ji gën a gën a wér wax ji gën set ba kenn ku ci nekk xam ni waxuñu pour waxtaan waxuñu pour dal ci kaw kenn waaye lii moom mooy euh, tabarakallahu sursu wax ci léegi nag manifestation jamono nag alquran moo ñuy firil moo ñuy wan nan lañ ca war a taxawee waaye jamono ji tey ji dañu jubal directement ci li xew te yaakaar yow mi may déglu yéen ñi may déglu mbokk yi may déglu am nañ idée ci li muy bëgg a wax xoolal lu toll ni weeru koor ñu xool ba calculer am na ñaar fukki xew-xew ak ak ñett ñaar fukki xew-xew ak ñett yoo xamante ni dañ ko super médiatiser ci télé te xew-xew yooyu yépp yii ay sketch la yii ay euh, quelques minutes la yii ay émission la yi ay waaw mën nga lu nekk façon bu nekk defee nañ ko ngir remplir weeru koor gi ak ay caaxaan dama leen di limal émission yi ba ngeen xam ne li ñuy wax waxuñu ko pour wax waaye lu leer la te doo leen gëstoo comme di ngeen découvrir li ñu jàppal su la neexee nga bind su la neexee ngeen bind ngeen déglu ngeen xool le ramadan le ramadan buur géwal le ramadan de ngañ kooru yoko yoko mandumbe mbandumbe ak koor ndoguli joor et le ramadan la gargote polisu koor kër gëy le ramadan de as kooru kuus kooru lama kooru gàlle hmm, hmm, hmm, yii yëpp ay mbir la yoo xamante ni dañ koy teg ci bisu koor bi su ko defee nit ñi au lieu ñu concentré wu ci yàlla fàttaliku seen i fàttaliku seen borom gën a gën a gën a dund weeru koor bi mais dañuy yendoo di ree ak di caaxaan ak di xaqataay su waxee ñu ne dañuy dindi stress dañuy bégal nit ñi te xam nañ ne li ci ginnaaw du dara lu dul publicité waaye au nom de la publicité warul tax ñu song suñu ngëm warul tax ñu song suñu pas-pas warul tax ñuy foyee l'islam bu njëkk koor moment loolu boo xamante ni daanaka firi alxuraan rek nga daan dégg lu baax rek nga daan dégg yiiw rek nit ñi dañuy rusa lekk ci mbedd nit ñi dañuy am lu ñuy bàyyi xel doo gis ñemoo gis dégg rajo bu teg ay caaxaan ay musique ak foofu mu gis télé bu teg ay caaxaan ñu ngi góorgóorlu ci alxuraan yi ah, ñu ngi góorgóorlu ci yi fi diine yi waaye fii gis nga fexe nañ ba chargé programme koor gi ba mu fees léegi nag lii mooy mooy programme yi nga xamante ni yu xaw a yàgg la léegi nag am na beneen façon bu gën a dangereux moom ci wet gi mooy émission yi parce que lii ay sketch la yu ndaw cinq minutes dix minutes yooyu du ko mat sax léeg-léeg ma ngoog ñu ñu doxal la ñuy doxal benn bu ci nekk rek mënoon nañ caa wax danger ci nekk ak façon yi ñu ci def ngir fooye diine ngir caaxaane diine bu njëkk kooru gàlle lu daan wax la mais léegi fexe nañ ba ci télé bi directement ñuy jàngal xale yëpp nan la ñuy def ba duñu woor ci ci ci jaarale ko ci wàllu humour ak caaxaan ak i fo ah yiwa yi nit ñi daan def seen i biir nekk di ko laqatu ci weeru koor ruusee ko nit ñi bàyyee ko xel jamono yooyu tey ji yëpp ñu fexe ba defal ñu ko ay théâtre ñëpp di xam ku bëgg ci weeru koor bëgg a ànd ak jigéen wala nga bëgg a wala nga bëgg a wala nga toxantu wala nga bëgg a nan nan ngay def xoolal tey ji soo demee ci euh, garage soo demee jaaykatu ceeb bi dañ ciy gis ñoo xam te ne dañ lay wax ne la koor koor la ñuy gën a doxal ci lu dul koor premier jour yi nag la nit ñi di woor di laaxatu noonu mais su amee juróomi fan juróom-benn fan nit ñi dañuy ñëw di añ di reer di ndékki normalement ci réew ru réew mu mel ni l'islam bu bu bu bu bu mel ni Sénégal ci diine ak ci ragal yàlla ak ci ngëm yàlla ah, ak yi ñuy woote wooyu nan dem ci beneen partie bi moo gën a graw mooy émission yi jëlal lu mel ni célébrité et religion man ma yaakaar ne weeru koor kañ nitu diine yi war a dem déglu ji ñu wax lu yàlla wax ay jaaxaankat ay futteekukat ay fecckat ay taxawaalukat ay lambar lambarkat nga jël cinq minutes yooyu mënoon nga ko jox ab benn borom xam-xam mu wax benn waxu yonent bi sallallahu alayhi waaye dañ leen di jox pour nag ne ne leen weeru koor gi dëgg la mënoo leen def seen i caay-caay yu yu ne fang mais on vous donne mën a bañ a génn ci espace médiatique bi parce que weeru ñoom dañ ko jàppee comme une sorte de mort une mort médiatique lañ ko jàppee mooy ils n'existent plus de valeur léegi nag gars yi fexe yeneen pexe yoo xamante ni dinañ leen joxaat occasion pour ñu mën a gisantewaat ak seen i xaw ma ak seen i euh, ñu leen bëgg ak ñu leen sopp eh, waxoon naa ko fii ci yeewu jot na ca waxtaan woowu man leen képp kuy def émission du weeru koor jotee ñu jox la congé ne la dama noppalu bu dee nit nga da war a bàyyi mooy yow li nga def baaxul congé weeru koor congé weeru koor sa émission weeru koor bi jot na bu ko defee moo tax léegi dañoo yeewu comme léegi xam nañ ne weeru koor bi ñu bëri ci ñoom dañ leen jox congé léegi émission yi dañ koy culbuté changé ko ah léegi nag loolu mooy danger gis nga sama temps émission bu bu bu bu bu jeune émission bu bu doy waar la ñuy wane soirée yi lekk ci biir pour euh, inviter jeunes yi leen exciter leen ngir ñu gën a mën a daw di dem ci soirée yi léegi def nañ ko sama koor sama temps léegi sama koor allahu akbar kabira lii ñaaw na xoolal lu mel ni wareef <laughs> léegi soppi nañ ko def nañ ko wareefu ramadan wareef léegi wareefu Ramadan léegi seetu bi émission yoo xamante ne ngoon gi musique la teg ak ay taasukat ak fecckat ñëw di cee nekk di wax lu la neex di perturber ay xaqataay yu amul fen di coow di xasante di gaaral ñii di sànni ñii track di yëkkati ñii di wàcc ñii ñaan xaalis di perturber léegi def nañ ko seetu Ramadan. la ilaha illallah kër gi cant gi allahu akbar allahu akbar kabira fii moo gën a graw bien que des na beneen partie bi gën a boobu moom mooy le cœur du problème le nerf de la guerre moo gën a graw yépp mooy ñetteel moom mooy waxtaan wi sax ndekete par bii moo bi yi sketch yi c'est yii ma la wax ni émission yi graw waaye bi gën a graw mooy ñëw après mais mais mais leen piège bi gaa yi dugg nitu diine yi piège bu mag lan leen def ñu dugg ci te xamuñu ni ñoom dugg nañ ci waaw dama ne ndax kaamil dinañ ko jàng ci douche yow mi may dégg ci saa si yéen ñi may dégg wax ngeen awudu billahi mina shaytaani rajim xanaa kooku seytaane la wala kooku ci ñuy def affaire seytaane la ndax pot bu ñuy raxasee xale pot bu ñuy raxasee potu sàmb bu ñuy raxasee xale ndax dinañ ci def meew di ko jox gan muy naan am na ñoo xamante ni fi mu ne nii boo dégg biñ dégg lii rek ñoo ngi bëgg a wàccu ndax butéel bu defoon sàngara nit naan ca sàngara ba pare raxasuguñ ko de ñu sotti ca ndox wala ñu sotti ca meew tere dinañ ko terele gan kilifa gu baax sëriñ nit yàlla boroom xam-xam ku yiw est dinañ ko terele butéelu sàngara bu vide di ko ci xel ndox wala meew wala boisson am na boisson yoo xamante ne ni dafa xaw a sàngara am na ñoo xamante duñ ko parce que dafa xaw a sàngara mbokk yi xool leen ñetti question yi ma leen posé yaakaar naa xam ngeen li ma bëgg mooy dañoo jël cadre bu profane cadre bu profane cadre émission yoo xamante ni yàlla gërëmu ko yeneen bi gërëmu ko ngor gërëmu ko diine gërëmu ko émission de de publicité la ak de sponsoring léegi moom lañ jël ndax ay nitu diine gëmloo leen ay affaire jox leen ko ñoom ñu cay def diine piège bu rëy la nit diine yi dugg ci loolu moom la ñuy wax syncrétisme religieux c'est-à-dire mënatoo def différence léegi entre nitu diine yi ak caaxaankat yi émission yéen daan def ci suba teel yeewu leen ak yee ca des wake morning ak yu yépp ñu jël wut ay nit yu dine teg leen fa gis nga un entre le sacré et le profane ah bu rëy la émission yoo xamante ne ay sabar ki caaxaan lañ ci daan def ñu fexe ba ciy dugal ay wayak ay affaire su ko defee nag léegi ñuy toog nag naan waaw nangam léegi euh, ustaas bu yiw ba borom xam-xam bu mag ba ku jàng ka léegi moom mooy wuutu fecckat ba animatrice bu yiwadi ba ba daan summeeku di def saa si neen di yiwadi di wax lu bon léegi oustaz ba mooy taxaw ca place am te fi na gis nga est si def ci meew tuuti daal di jox jox gars yi ne euh, am du du du meew la fekk sangara la jël meew mi def ci tuuti sangara gis nga te loolu bu yàggee fuñ jëm ñu ci diine yëpp dugg nañ ci piège boobu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah wallahi wallahi wallahi te loolu wallahi te loolu yëpp ay piège la yoo xamante ni sax jógewul ci ñoom ña moom jala ya ña cay taxaw ay piège la yu jóge ca àll ba noonu lislaam yi la mhm. parce que dañuy bëgg nit ñi daal di démystifier diine dañuy bëgg nit ñi caaxaani diine dañuy fexe ba ab ustaas bu mag ku mën a jàng mën a firi xam alquran ñu fexe koo xamante ni ab woykat la ab musicien la ab caaxankat la mu dem di ko interviewé c'est une défaite de la religion yow ustaas bu toll ni yow di firi gàmmu yi di toj dëkk bi fu nekk nga dem di wax yàlla yonent bi ngay dem ci koo xamante ni li muy def yàlla gërëmu ko yàlla bëgg ko dara nekku ca dara baaxu ca nga dem di ko bi naan ko alxaaji diw alxaaji diw ñoo ngi lay ñaan nga may ñu kàddu di dañ lay saraxu kàddu allah allah pour lan parce que salaire ban la jox la ab taalibe nga woon da nga daan dunde yalwaan ah. te jii dig nañ la salaire salaire wu cent cinquante mille francs deux cent mille francs moom mooy tax nga jaay diine ji parce que da nga am wu directeur général bi wala PDG bi moom moo tax nga nga nga ngay leen di sukk ci kanamam ci ci turu diine te nit ñi mënuñoo def différence sukk boobu ngay sukk ci kanamam ne yow yaa sukk mais du l'islam moo sukk ci seen kanam mais tellement jàpp nañ ni yow foo taxaw l'islam ngay taxawal ñu jeu boobu mais ñi nga xamante ni ay noonu l'islam lañ te nekk ci Occident nekk ci yeneen réew yi mais xam na ni sukkuloo nañu l'islam ci kanamu nit ku profane ah nit yi diine kañ la ñuy yeew dañoo yaakaar ne franc-maçonnerie ay loge la ay déedéet ay astuce la da nekk nitu diine sax di imam ñu jël la teg la ci salle d'attente nga toog di xaar pendant de temps cinq de temps mooy nitu diine ki sukk na ci kanamu ki nga xamante ni faalew sax yàlla faalew yonent ah yow yi ngay waaraate yi ngay waaraate yow mii di waaraate wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi yow sa bopp xam nga rus nga yow ustaas bi yow borom xam-xam bi rus nga ndax bala nga woon a def benn émission ci télé bi wala ci rajo bi parce que dañ laa embauché wala dañ laa jël wala dañ fay dem di waxtaan wala dañ fay firi li nga waroon njëkk def mooy dénoncer yu bon yi boobu ngay waxtaane waaye kenn ñemoo ko def ndax salaire ndax feeñ télé ndax bëgg dara def mais télé yéen a cay nekk sabar yu bon ngeen ciy def musique yu bon ngeen ciy def fanaane soirée ngeen ciy def caaxaan ngeen ciy def jëw ngeen ciy def gaaral yéen cay def yàq der yéen cay def nit ñañ cay sosal mere kii jox ko télé mu wax lu ko neex ca nga fu nga xañ ko ko parce que du sa xarit mais yow bu dee nitu diine nga loolu nga war a njëkk dénoncé émission yu bon moo ngi ci ci ñoom ñëpp chaîne yi ñuy yi ñuy waxtaane ak di ci waaraate ñoom sans exception émission yu bon yoo xamante ni wallaay war nañ ko waroon nañ ko dénoncé waaye mangoog mangoog mangoog yaakaar naa dinañ ci réfléchir dinañ ci réfléchir xam nga li tax ma wax lii du dara mooy xam naa nit ñu ci bëri ci ñoom mën naa am waaye dañ dul comprendre xamuñu ne l'islam dafa bari ay ennemis te fi nii lu jamono di gën a dem ñuy gën a affûter seeni armes di ko gën a jël di ko cabaxal ci biir façon yi ak ak ak ak ak feeñ yi te xamuñu loolu nu diine nii dañoo war a ubbi seen bët gër a war a gën a yeewu war a gën a xam signes yi war a gën a xam affaire yi war a gën a xam li xew léeg-léeg gis ko ab sëriñ ñu wane ko fii ci ci ci ci sociaux yi mu taxaw ak nit di fa photo ak moom mu jël loxoom def ko benn signe boo xamante ni signe si si signe sat signe satanique la mooy baaraamu joxuñukaay bi ak baaraam bu ndaw bu mujj bi nga def ko mooy ñaari ñaari béjjénu seytaane yi wala nga gis ci koo xamante ni day taxaw tege tànkam noo xamante ni signe franc-maçonnerie la nit yi ne yooyu yëpp dañ ko war a jàng xam ko ba kenn du leen nax yéen am na façon yenn xalaat yuy xalaat di ko wax du xalaatu diine du xalaatu nit ku baax tabaxal nañ ko seen i biir wax ak seen i biir jàng ba tey jii ñoom ñëpp jàpp nañ ni lu baax la jàpp nañ ni loolu te fekk loolu yëpp tegul ci yoon kon gars dañoo war a yeewu jamono bii surtout jamono bii dafa dafa bari ay façon dafa bari ay ay ay ay ay ay ay ay pexe yu ñuy teg ngir ñoom léegi dootuñu xeex ak l'islam directement mais dañuy utiliser ay doomu l'islam ngir ñu xeex l'islam te léegi dina gën a leer ci troisième phase moo gën a garaaw gën a dangereux foofu nag ci lay leer naññi naññi naññi ne vraiment gars yi dañoo bëgg a anéantir suñu ngëm bëgg song suñu pas-pas bëgg ñu ridiculiser fooye li gën a sacré mooy yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi àndoon ak Seydina Muhammad gën a intéressé troisième phase bi la benn bu njëkk bi par exemple mooy li ñuy wax les euh, nuits du prophète mais sallallahu alayhi wa sallam moomam guddi yëpp mhm, d'accord nañu ci nuit du prophète mais sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy symbole dal symbole quiétude symbole plénitude sym symbole douceur symbole discipline huwa alladi anzala alsakinata fi qulubi almuminina liyazdadu imanan maa imanihim allah waxuma la sax Seydina Muhammad waaye saxaabatul kiram ña àndoon ak yonent bi yàlla nee na ñoom dañoo posé dañoo dal te dal boobu mooy yokk seen ngëm allah allah guddi yonent bi nuit du prophète lañ wax nuit du prophète sallallahu alayhi wax kon léegi guddi gi Sénégal moomatu ko Indonésie moomatu ko France moomatu ko Maroc moomatu ko c'est la nuit de toute l'humanité waxuma sax de la umma islamique parce que le prophète Mohammed c'est pas le prophète des arabes ou bien des Sri Lankais ou bien des chinois ou bien des japonais ou bien des sénégalais c'est le prophète de toute l'humanité de tous les êtres ñépp mooy seen yonent kon tey jii doone nuit du prophète waxoo sa niwu niwu sëriñ waxoon niw diw tuddee woo ko diw yonent bi nga ko tuddee kon tuddee nga ko koo xamante ni un milliard cinq cent millions su ne laa ilaha illa allah ñu ne muhammadu rasulullah attention attention moo tax il faut faire très attention xool leen guddi yonent bi yi ñuy yi ñuy wax ni guddi yonent bi la wallahi mënoo def différence guddi yonent boobu ak sabat sabar yoo xamante ni tëggkat yi dàq tëgg ñoo ko tëgg jigéen ñi gën a fecc di ko jigéen ñi gën a yiwadi dem da ca teew góor ñi gën a ñàkk bopp gën a ñàkk xorom gën a ñàkk caaj dem di ko seetaani yi mënoo def différence guddi yonente bi ak sabar ba dem ba ñi koy organiser ñëw taxaw ci télé bi di ñaan nit ñi naan leen na góor ñu sol yërey góor yërey góor jigéen ñi muuru correct bàyyi décolleté yi ak yëre yu yaraax yi ak yëre yu gàtt yi ak yëre yu bon mais c'est grave ñu tuddee ko yonent bi ñu tuddee ko muhammad ñu tuddee ko sayyiduna muhammad ki gën a cher ci ñun ñun ñëpp ñu dunne muhammad ñun ñëpp ñu ne sallallahu alayhi wa ñu ko ñu fexe weeru koor gi guddi ñu fexe wuti ñeenti guddi wala juróomi guddi yoo xamante ni guddi yooyu yëpp dañuy fanaane di caaxaan ci turu yonent bi di fecc ci turu yonent bi jigéen ñi yiwati ci turu yonent bi concurrence ya kii moo fa toj kii moo fa laaj kii moo fa feeñ kii moo fa yëngal lii kii moo fa def nangam te ci turu yonent bi yow xamoo yonent bi yow yaa bëgg a dundee yonent bi am ay enveloppe cinq cent mille ci turu yonent bi yaa bëgg a am buzz ci turu yonent bi yaa bëgg am tur ci turu yonent bi yaa bëgg am bi waaye ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngay topp sunnaam ñoo ngay jëfe la yonent bi doon jëfe ñoo ngay daal daanu yonent bi wallahi doo leen xoolee rek sa xel dellu ci yàlla ndax seen ñu dalee ni ñu correcté ni ñu yiwee ni ñu sellee du ñu wax mukk defal leen kon yi du wax mukk góor ñi dem leen sumi seen yére góor jigéen yi ngeen sol déedéet ah. il faut réfléchir ba digg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu boobu boobu boobu moo ngi nii moo ngi nii moo ngi nii lu nekk di ko ci wax di ko ci def te déggoo kenn ko ci wax wala mu ne ah yonent bi kat ñëpp man damaa sopp Seydina Muhammad rasulullahi doo ko soppee da ngay koy topp topp ko mooy topp ay jàngaleem bàyyi ay tereem jeex na te c'est une défaite c'est suñ demee ba mënuñu mënuñu exprimer suñu cofeel ci yonent bi lu dul ci am fecc ak i caaxaan bay jël sax ay waxi caaxaan jàmbur di ko guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waroon nekk une occasion boo xamante ni problème yi nga xamante ni moom la julli ci am xalaat yi war a am suñu jeunesse bi di tox di naan sàngara di caaxaan di fo ngóor jigéen bii dugg ci suñu réew mi sàngara yi ñuy jaayee cent franc ah yi ñu araamal te mu dagan yi ñu daganal te mu araam au lieu que ñu poser les vrais problèmes du du peuple ñu leen di caaxaan ñu jël di ko sànni ci tur yonente bi sallallahu alayhi allah ana sutura ana lu baax ana yiw waaye yow bu dee anniversaire musicien yii mënul mënoo def différence bi ak euh, guddi yeneen ci bi loolu loolu du gàccee nañuy sànnee xaalis noonu la ñuy sànnee xaalis léeg-léeg nga ñëw ko gis moo ngoog ànd ak kii ñëw taxaw ay enveloppe nangam comme mais attention y a suñu demee ba mënatuñoo def différence entre le profane et le sacré mais y a problème y a problème ñi xam-xam na ni problème am na man nag dama xamul ndax gars yi dañoo xamul la xew sëriñ si wala dañoo informé wul wala dañoo wala dañoo ma nga te pourtant kat kuñ fi toon sa sëriñ kuñ fi toon sa sëriñ kuñ fi fowee sa sëriñ yat yi daal musiba yi daal ñu corrigé la même bu dee état bi euh, réagirul <laughs> mais c'est ça te du ñuy fowee yeneen yi kenn du wax bërki démb la benn waaye bind fii benn lu nekk wax nañ ko ca mais ñii li ñuy def parce que kooku moo ngi ci domaine am fooy diine loolu moo gën a bon te déglu kenn ku ko dénoncé c'est c'est plus grave bi ci des bërki lañ wax lan ay festival la ilaha illa yow yow terme koy utiliser da koy xam dañoo am suñuy terme ci dañoo am suñuy terme dafa am suñuy façon yoo xamante ne ñoo ngi ko jëlee ci ki gën méthode ci kaw suuf muy Seydina Muhammad mais festival xam nga luy festival yow ngeen luy festival bay jël yonent bi naan ay festival du xaw ma du prophète xaw ma la festival yi la fay li ñu tuddee ñoom festival gis nga danger gis nga jeu bi jeu bi jeu li may wax yéen a ngi koy yéen a ngi koy def di jaxase diine ak lu dul diine ba ñi ko xamul da nga benn la mais festival yi attention bërki dem festival bi mujjee am Belgique ñette dee ñaata lañ te lu leen rey mongok drogue yu bon yi yu ri euh, yamba marijuana lañ ci wax jigéen ñi ñuy violé di caaxaan rek kese loolu mooy festival <laughs> yow tuddee ko leneen tuddee ko leneen tuddee ko mawlid wala na bul wax festival ndeysaan bul wax loolu yonent bi kenn du ko dugal ci yooyu dafa war am une ligne de démarcation bu leer nañ entre luy yonent bi ak lu dul yonent bi waaw gis nga mag ñi dañoo dañoo dañoo xam li xew ba gaaw yi sax dañoo wut cérémonie religieuse pare bu su ñëwee ñu recevoir rek waxtaan ak ñoom su guddi gu jotee ñu waxee yàlla ak yeneen tamit gis nga pour faire une ligne de démarcation comme mënuñoo tàggoo ku ci nekk xam fi war a yem mais tey jii kenn mënul def différence bi attention piège bu rëy la dugg nañ ci te war nañoo yeewu ngir génn ci yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal te loolu yëpp moom maa ngi ko maa ngi ko wéer ci aaya ma leen wax suratul kahf ak suratul baqara attention comme ñett yi gën a dangereux wax naa la ne la benn bi mooy nuit du prophète ñaareel bi mooy festival bi te commencé nañ ko suñ ko xësee ba commencé affaire sponsor yi moo ciy dugg gars yi daw dem dugg ci ngir seen produit jeex na dootuñ bàyyi te xamuñu yooyu yëpp wallahi yonent bi mérité lu ëpp ci réew mu ñuy wax Sénégal réew moo xamante ni ñi gën a bëgg yonent bi ci kaw suuf ca mag ña waaye tey jii macha allah ah, xam ngeen ni. Euh, kenn mënul wax lépp wallaahi metti bi gën a garaaw na mooy dernier xam nga ñetti phase sketch yi ñi feebar ñëpp ci la mooy ñaareel mooy émission yu ñu wëlbati kooku piège la ku yeewu di ko gis ma wax la ne ba ca topp moom mooy nuit du prophète piège la bu rëy ñetteel man la festival yi moom kenn xamul lu doon parce que foofu jeu de ndax nañ ñëpp affaire u lexique la ak affaire terminologie ndax nañ leen léegi bi gën a garaaw nag te gën a ñaaw te mu commencé yàgg te commencé am doole te ñu war koo arrêté sëriñ si wax ci nitu bu xam boroom xam-xam yi wax ci nitu dina yi wax ci réewu jullit yi wax ci mais loolu waroon naa amee ci beneen réew mais bu burul Sénégal ku toll ni Bilal ibnu Rabah radiyallahu taala anhu Bilal ibnu Rabah Bilal ibnu taala anhu ñu fexe ba bisu weeru koor chaque jour ñu wut ab jullit koo xamante ni nee na jullit la jullit la ci turu l'islam ba noppi di der ku ñuul comme Bilal ibnu Rabah bis bi la ñu jox ko lu mat muy foof di caaxaan di juutu di wangeetu ci turu Bilal ibn Rabah chaque jour ci réew mu mel ni Sénégal ci Afrique ci continent bii nga xamante ni mooy continent bilaal ci diine di ñuy wax l'islam nga xamante ni ñu mësuñ diine jaay yi gisuñu loolu ak mu jot émission bi gën a grave ñu gën a wut po sponsoring bi gën a yokk parce que xam nañ dañu fooy diine ñu gën a yokk élément ñu gën a yokk doole bi gën a yokk heure bi Bilaal yow jëloo sa turu baay pourtant mënoon ngaa jël sa turu baay di def affaire golo yooyu parce que sa papa am na tur yaakaar naa wala nga jël sa turu maam def jël ko koo ko tere wala nga jël turu ñeneen ñi ñu programme ñi wala bu am nga sëriñ nga jël sa turu sëriñ mais yow waxoo sa sëriñ waxoo sa baay waxoo sa maam. waxoo nit ñu baax ñi ma booroon a tudd yëpp te tudd ma leen waxoo imaamu Malik waxoo imaamu Shafii waxoo imaamu Ahmad ibnu Hanbal waxoo Abu Hanifata waxoo saxaabatul kiraam yi yow da ngaa dem ba ci personnalité bu rëyee ni Bilal ibnu Rabax nga def ko icône di fooye diine chaque jour làqatoo ko nag ci Abu Bilal te Abu ci arab mooy père de abu bilal mooy baayu bilal kon mooy rabaax laa ilaha illa di def ay mbir di fo jigéen ñi toog di sarxolle di wut ay muu di ko foye diine kenn waxu ci du kenn au contraire bis bu nekk mu dund tuuru sëriñ pour wane ni l'islam moo ko couvrir pour muy foye bilal ibnu rabaax chaque jour mu tudd turu ay sëriñ maa ngi nuyu sëñ diw oustaz diw borom diw turu sëriñ yi ñu am te ñoo ñëpp kenn déggu leen ñu wax wax ko wax ko ne ko arrêté li ngay def tuddal sa turu bàyyi nga def looy nga koy ñaawal nga ñaawal sa bàyyi te bàyyi Bilal ibnu Rabah mais bàyyil Bilal ibnu Rabah du sa morom du sa moromu bàyyi du sa maam personnalité ci mooy personnalité bi gën a mag ci Afrique ci ñun attention attention attention ci yonent bi attention ci saxaaba yonent bi attention ci Bilal ibnu Rabah mbir maa ngi bëgg a ëpp mbir maa ngi bëgg a ëpp moo nga ca jigéen ñi di tàpp moo nga jigéen ca jigéen di di làmbaatu moo ngay sàcc moo ngay fen moo ngay juum moo ngay ko woor di naan moo ngay di def ni mu euh, magie xërëm ni mu xaraamee mu dem moom mooy représenter Bilal Ibn Rabah on doit l'arrêter on doit l'arrêter ah oui moo ngi moo ngi agressé jullit yëpp moo ngi agressé esprit wu Bilal mu tëdd ginnaaw ba mu defee li mu def mais attention waaye Bilal moom dong moo am ba tey jii jusqu'à présent suy wax ci diine kenn du wax waaw Bilal suy wax ci diine ba tey jii présent ba léegi ba yomal xiyam moom dong moo am suy wax kenn dootul yëngatu mooy la nodd kuy nodd Bilal ngay noddal te nodd suñ ko déggee benn baat waratul jóg bilan rek am loolu defoon naa ci waxtaan spécial ci histoire Bilal waaye dinaa ko indiwaat tuuti pour nit ñi xam waa jii ki muy fooye kan la Bilal alxabashi lañ koy xabasha mooy Abyssinie Abyssinie mooy Éthiopie mu jeex euh, euh, euh, Éthiopie boobu bu bu njëkk ci ci ci turuwaayam njëkk ya mooy ak sum boobu Byzance moo amoon Mésopotamie ak sum ak mongo péninsule arabique ci 571 pour pour pour tënk bu gaaw 500 am na benn waxtaan ma def ku ko gëstu di nga ko gis ci histoire bi daal 571 buuru ak sum ba fa nekkoon dafa dafa bëggoon a yaatal royaume moom mu wut benn kilifa gu mag ku ñuy wax abraha abraha kuy jullit xam nga ko ah seen xel dem na ci kaaba ga alam tara kayfa faala rabbuka bi asxaabil fiil dinaa ci ñëw léegi mu pour mu yaatal moom nag ci yaatalam expansion mu dem ba euh, daal di annexé wax kay annexé fi ñuy wax yeneen daal dafay tabax benn xam nga waa Aksumi c'est des chrétiens hmm, ay nasaraan Eh, ay waa kër Seydina Isa lañu laa bëgg a wax alayhi salaam mu tabax ko benn cathédrale bu mag benn église bu mag a mag léegi nag église boobu arabe gis ne église bii suñ ko fi bàyyee doole ja Kaaba ga amoon dootu fi dootu am donc léegi fa léegi nag Euh, Abraham yi bi dooleem amee ba mu yaatal foofu noonu dafa mujj daal di tàggoo ak royaume royaume bu Aksum daal di wut yëfi boppam léegi nekkatul euh, en relation avec le roi mu ni léegi nag damay dem Kaaba yi ma dem toji ko mhm. ci la àndeek lu mat juróom benn fukki junni ci ay nit mooy soixante mille personnes ak fukki gilleem ak ñett ñu jubal jugee yemen ngeen nekkoon ngir ñëw daaneel ci kaaba ga nekk ca Makka nga xamante ni Seydina Adam Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl ak euh, histoire am yéen ñëpp xam ngeen ko ba sama borom wàccee alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil taj'aluhum ka'asfin ma'kul ku ko gëstu xam la ca biir histoire bu gudd la moom ñay yàlla ca xew yépp léegi nag gis nga soixante mille yi dafa amoon benn cortège boo xamante ni ku ñuy wax xammaama xammaama ku ñuy wax xammaama moo jiitu woon benn cortège ba xammaama mii jigéen la jàppal baax li may wax ku wax Nufayl ibn Habib moo ngi bokk ci bani Qataam moom moo jiite woon benn expédition def benn bataillon ngir stopper ñooñu ñëwoon pour daane si Kaaba bi léegi nag bi ñu ñëwee ci lañ jàpp cortège u xamaama bi xamaama moo dajee ki ñuy wax rabaax rabaax bi euh, waa euh, Nufaylu ibnu Habib bii moo ko jël may ko waa bari jumox bari jumox bii seen kilifa moo nekkoon xaraf xaraf mooy kilifa bari jumox mooy chef de tribu aha léegi nag euh, euh, bi bi nu bi bi leen mu ñu réduire leen en esclavage donc Bilal mi ci war a Rabaax Xamaama duñu woon ay jaam dañ leen a def ay jaam waaye ay ay ay ci nguurug Abraha bi euh, ak ci euh, royaume bu Aksum mooy Éthiopie. comme mooy kilifa tribu bi mu may Rabah Xamaama mooy yaayu Bilaal mu am ca ñetti doom ñaar ñu góor ak benn bu jigéen Bilaal la ca am ak Xadiid ak jigéen bu ñuy wax Xufra d'accord léegi nag bi Xalaf faatoo doomam bi ñuy wax Umayyatu bnu Xalaf kooku moom lañ gën a xam ci histoire Umayya Umayya Umayyatu bnu Xalaf Umayya bi moo woo Bilaal dénk ko tool yi dénk ko tamit li ñuy wax ci français seen hôtel hôtel hôtel bi kenn du ko bindee H O déedéet da koy bindee A U e mooy fu ñuy defee ay njaq ak ay ay xërëm ak seen yàlla yi fi ñu koy teg foofu mooy hôtel seen idole yi fi ñu fi leen teg loolu mooy hôtel léegi nag moom la ko dénk déglul bu baax yi ma lay wax. mu léegi nag Bilaal daal di gëm Seydina Muhammad histoire baax idole yi idole yi jàpp ko de idole yi pour nga xam kuy Bilaal jàppal idole yi jàppal waxtaan bi aha mu gëm yonent bi Umayya commencé nag di ko fitnaal yéen ñëpp dégg ngeen ahad ahad ahad ahad bu bilaal ba ca naaj wu tàng wa ak xeer wu diis wa mu daan teg ca dëndam aha jàppal ma xeer wu diis wa bilaal nee na umaya daan na ma mbugal jël ñaari bant takk ko jël beneen bant def ci digg bi def ma comme ni ñuy def léegi-léeg xar mooy jël fëdd ci suuf jël ñaari bant samp léegi fobi jëm ci kaw di lakk yàpp wi ba mu mu ne xam sawara wi safara soosu mu ma daan lakkee du ma defaan noonu du ma séngal dara daana ko fay lu dul gerees yi daan jóge ci sama yaram bi ndeysaan bul fàtte jàppal ma loolu bul fàtte ni bilaal tamit kilifaam daga daan duma ak cravache cravache moom lañu ñuy wax sawut ci arab du taa un taa un la taa un po déglul bu baax lii ma la jàppal ma lii ma la wax bu baax Seydina Abubakrin Siddiq ci tënk moo ko affranchir jënd ci Umayya Umayyatu Xalaf daal di koy affranchir mu daal di dem ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fitna yi ñu ko doon fitnaal yàlla fay ko ko ci xasootul badr ci 623 aha bilaal daal di rey umayyatu mu xalaf bi nga xamante moo nekkoon démb démb sangam mais bilaal nii xoolal ni mu nekk nit ku ñuul xoolal cër yi ko yàlla defal déglul bu baax li may wax déglu bu baax li may wax mbokk yi ci ngeen di xam léegi kon mooy Bilal bii ñuy foyee ci Sénégal tey Bilal c'était l'homme de confiance du prophète yonent moom la daan yónni ci ay jigéenam yonent Bilal la daan yónni ci ay soxnaam yonent Bilal la daan yónni ci ay soxnaam. Allah Bilaal la daan yónni ci ay lu bari ci dund yonent bi Bilaal moo ko moo daan nëbb tuuti mburu wala tuuti tàndarma wala tuuti meew indil ko Seydunaa Muhammad mu allah waa nit soo ko ci say soxna wóolu ci sa biir kooku mooy sa homme confiance parce que biir bi mën na caa def loolu lool say soxna kenn waxatu ko allah allah allah allah mooy ki nga xamante bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jugee makkatul mukarrama duggaat jugee madinatul munawwara duggaat makkatul mukarrama moom la Seydina Ali pour ñu dindi xërëm ya nekkoon ca biir Kaaba ga waxoon naa la nga jàppal ma xërëm waxuma ko ah, sangam moo ko Umayatu ibnu Xalaf moo ko dénkoon suuf yi ak xërëm yi yonent bi yàlla fay Bilaal moom ak Seydina Muhammad ak Seydina Ali ñoom ñoo dindi xërëm ya déggal xoolal parallélisme boobu mbokk yi xool leen loolu xool leen loolu moo doon toppatoo xërëm ya démb tey jii moo daaneel xërëm ya gor xërëm ya lakk xërëm ya dindi xërëm ya allah waa bilaal lu ma leen waxoon nan la sangam bi daan mbugale mbugal man moo ci gën a di mooy xeer moom daan teg ci dënn waaw ab xeer bu mag la jël teg ci dënnam yonent bi ne Bilal ibnu Rabah yéegal ci xeer wi gën a am teraanga xeer wi gën baax gën am cër ci kaw suuf yéegal ci kaw xeer wi nga taxaw ci xeer wi yooxu noddu est-ce que est-ce que dégg nga yow ma loo xeer lañ sëppoon ci dënnam tey nag Bilal moo taxaw ci xeer wi gën ci xeer laa ilaha illa allah est-ce que dégg li ma bëgg a wax xeer lañ ko daan mbugale yàlla fayee naka xeer yu gën ci yi bilaal moo yéeg ba ca kaw kaaba ga yuuxu laa ilaha illa allah yi bilaal du ku ndaw mbokk yi bilaal du ku la ngoog mu doyee waar ci sawut moom mooy fouet cravage bi ñuy dóoree yar waaye soo ko soo soo soo xoolee sawutu sawutu sawat waaw taa taa tombe ñaari tomb sawut mooy voix gis nga cravaché ñu ko doon cravaché tar tar tar yàlla fayee na ko ko muy taxaw moom dong di wax allahu akbar bar bar dégg ngeen ngeen yar yaram dar ci kaw yaramam naan tar tey jii yàlla def na ko soppi ko muy allahu akbar te te akbaram yooyu dootul arrêté ba yowm al qiyaama ba aljanna day dox moom doogu moo am loolu akbar allahu akbar ñépp ne teg kenn dootul wax bilaa rek am loolu kon su gaa yi bëggee fooy bilaal mii ci télé bi ah waruñ cee wax nañ ci wax mbokk yi lii yëpp comme ni ma leen ko waxee ay piste de réflexion rek la ngir ñu bokk xalaat bokk xool bokk gis yoo xamante ni mën naa am ñi amul un œil extérieur duñ ko gis kon yëf yaa ngokk yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla suturaal yàlla ñu yàlla gindi yàlla na yàlla ubbi suñu yal na yàlla ubbi suñu bët yal na yàlla ubbi suñu gémmiñ bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu